mu ngi doon salama ibn amr am ñu ne ibn wahb mooy dafa am wuute am nañu ne salama ibn amr la am ñu ne ibn wahb la ibn al akwa'i mooy salama di doomi amr wala di doomi wahb ibnul akwa'i wahbu boobu wala amru boobu di doomi ku ñuy wax al boobu di doomi sinaan sinaan boobu di doomi ibni abdillah ibn bashir al aslami moo doon loolu salama ibn amr wala ibn wahb ibn al ibn sinaan ibn abdillah ibn bashir al kon sinaan boobu di doomi ku ñuy abdallah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 seydina salama ne qadimna ne qadimna al madinata zaman al xudaybiya maa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa xarajtu ana wa rabaax gulaamu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam bi dahri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa xarajtu bi farasin li Talha ibn Ubaydillah ila axiri alxadiis mu ne moom seydina salama keroog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 dellul Medina nga yóbbu ko foofu ndax raaba ci biti la ne woon mu ne ko te boo demee wa axbir rasulallah sallallahu alayhi wa sallam boo demee na xabaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat gaa yi songu nañ sa sa sa sa sa troupeau yi waaw nee na bi ma ko waxee lool wa qumtu ala tal fa jacaltu wajhi min qibali almadina summa naadaytu salaasa maraat yaa sabaaxa yaa sabaaxa yaa sabaaxa mu ne bi ma ko waxee lool ma gaaw yéeg ci benn tund benn monticule mooy foo xam dafa yëkkatiwul mooy tollul ci montagne nekk montagne mais fu kawe la aw dun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 wa ma'ahu ghulaamun li Talha ibn Ubaydillah ma'ahu farasun lahu yaquudu hatta idhaa 'alaa thaniyati al-wadaa'i nadhara ilaa ba'di khuyuulihim fa ashrafa fii naahiyatin min sal'in thumma saraxa waa sabaaha. loolu mooy riwaayu imaam Ibn Isxaaq imaam Ibn Isxaaq yow ba léegi mooy dama bëgg nga leeral ma parce que nee nga ci riwaayu imaam Ibn euh, al-Buxaari bi.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 daal di yuuxu ca kaw moom Seydina Salama ne waa sabaaxa waa sa léegi léegi nag sama laaj mooy waa eh, eh, kon raaba ak raaba ak xar ak bii benn bërëb la ñoo bokk ñu ne la déedéet bokkuñu ne comme liñ la waxoon dañ laa la loolu mën nañ koo boole loolu c'est pas un problème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 mu ne ndax euh, waa Ghatafaan ñooñ Abdurrahman ibn Uyayna moo ko def nee na tamaatul tabaatu maa say sayfi wa lii nee na ginnaaw gi ma topp nit ñi topp leen ñoom ñoom Ghatafaan biñ defee lool maa ngi yor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 nee na ku def noonu ma daldi yéeg damay toog ci suufu garab commencé summa ramaytu mën toog nag mën a flèche ngir ba falaa yuqbalu kenn nag duma ma jege lu dul ne fas woo nga yéeg wala gëléem nga dinaa ko descendre maleen di sànni naan leen anabnul aqu anabnul akwa'i wal yawmu yawmu rud'i man maay ibnul akwa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 fala yabqa minhum muxbirun illa qataltu nee na ma ne yonent mi alei salaam yow ndaw yàlla li bi ma ko fekkee foofu mook saxaaba yi radiyallahu ci lii xarat fekk ma jiitu dàq naa fa waa Ghatafaan ba ñu daw ma topp leen bi ma totourné laa fekk yonent mi ndaw yàlla li de boo ma mënoon a tànnal ma tànn ci sa saxaaba yii cent personnes ma ànd ak ñoom ñu dàq ji toppat gaa yi ba duma bàyyi kenn koo xam ne informateur la kuy nettali dara ci li xawoon lu dul ne dinaa ko rey yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ne ko akunta fa'ilan zalika ya salama ne ko yow est ce que ne ko salama yow ko ku la bàyyi bu ma la bàyyi woon nga def loolu bu ma la bàyyi woon nga def loolu nee na ma ne ko waaw walladi akramak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 alayhi afdalu salaatu wassalaam kooku kooku mooy sayidina salama ibn al akwa'i batalu di jàmbaaru ghazwatu dhi qarat radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa ma'waa